kon ñu ngi woon ñëwoon nañ ba fi mu doon wax ne illaa ma zakkaytum ba mu des li nga xam ne yéen a ko rendi mu jaar ci yoonu sharia gisoon nañ ci jotaay bii ñu weesu lan mooy li nga xam ne noonu lañuy ñuy rendee ngir rend bi ñu ne lii moom viande bi yàpp wi xalaal la mooy dagan naa lekk am na luñ ci fàtte woon <laughs> voilà lu rëy ci yi nga xam ne yooyu moom ci condition yi la mooy li ngay rendi da ngay rendi ci baat bi voilà lu ngay rendi ba dagg li nga xam ne put gi ak ñaari ñaari sidit yoo yële di nekk ci put gi yooyu yoon da nga daggaale loolu moom foog nga rendee ko noonu waa mu xam nga nit mën na ne waa yow li ñu fi wax yépp waa léegi man bu ma jëloon paaka bi rek daal di koy jam ci biir nag kon xanaa lool baax na ñu ne la déedéet rendi lañ wax ci put gi ngay rendi bu dee yi nga xam ne dañ leen di rendi kon affaire baa ngoog ba dagg li nga xam ne xulqum bi ak wadajaan yooyu le kon nag affaire yaa ngi noonu le de wallahu taala alam kon nag bu ñëwaatee kon nag la saar bi <coughs> xurrimat kon daal dinañuy xaraamal aleykum ci seen kaw almaytatu midd li nga xamante ne mooy deret wala mul xinziir ak yàpp mbaam xuux wama uhilla li ghayrillahi ak lépp loo xamante ne nii bañ koy rendi leneen lañ ci tudd wax ko ca kaw moom lañ ci tudd lu dul boroom bi tabaaraka wa taala wal munxaniqatu ak li nga xamante ne nii moom mooy li nga xam ne dafa xoju wal waqiidatu ak li al mawquudatu ak li nga xam ne dañ ko duura yat bam faatu walay wal mutaraddiyatu ak li jóge ci kaw daanu wan natihatu ak li nga xam ne da doon mbëkkante ba faatu wama akala sabo ak yi nga xam ne ndegment yi muy till yéeg ñoomin bukkeeg ñoomin gaynde ak ñoomin till ñoom ñoo ko lekk de illaa ma zakkaytum lu dul yii nii yi nga xamante ne nii yéen yéen a leen rendi lii nag est-ce que ci voilà est-ce que ci mooy bi mbëkkante foofu rek la illaa ma zakkaytum wala ci mu wax yépp la mooy yële na le nga xam ne bi xoju boo ñëwee fekk deewagul xoju na mais deewul voilà yële yi dóor nañ ko mais bon dóor deewul mu des ak dund loolu mën nga koo rendi walla yii yépp ay xaram illaa wal mutaraddiyatu bi jóge ci kaw daanu nga ñëw fekk mu des ak dund kooku mën nga koo rendi loolu rek la ndaw si def yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni rendi woon xar ma ak xeer ba ay ñoñam ne duñ ko lekk fuur foog ñu laaj ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam bañ ko ko laajee mu ne leen fa kulu lekk leen kon yii yépp mu fi tudd wan natihaak moom xaniqaak yooyu yépp yooyu illaa ma dakkaytum lu dul yoo xam ne dam ngeen ko ba man koo rendi fekk mu deseg dund te faatuwul kon nag mu ngoog wama dubiha lan nusub léegi nag mu ngi continuer nag yi nga xam ne ba léegi moom la leen ko xaraamal mu ne wama dubiha waaye xaraamal nañ lépp loo xam ne dañ koo rendi alan nusubi ca hôtel ya mooy ca xamante ne ca buntu xàmb buntu xërëm ya ak buntu ndëpp ya nga xamante ne gaa yi mooy waa jaahili ya ak ñi nga xam ne ba léegi da ngay gis ñuy jaamu si nga xam ne ay xërëm ak di nekk nekk ci tuur yi ndëpp yi dañuy jël seeni xar bu xaabakat bi ñëw ne leen maaman bi tamanu tus ne kii daa feebar ñu jangat jangatee yóbbu gaay waaye ji ne leen rey leen menn xarum menn melo ñu daal di jangat jangatee jël xar mi yóbbu ba ca guy ga wala ca buntu tafes ga wala ca buntu almeer yi ci bu fekk ba suufu sedd ñu daal di dem foofule fa xërëm ya nekk daal di ko fay rendi loolu moom suñu borom tabaaraka wa taala nee na lépp lu ñu rendi foofule ñuy sampal seen fa la ñuy mooy seen borom tabaaraka wa taala ak di ko bokkaale même bu dee ñi koy def nee na julit jullit lañu loolu le dafa xaraama lekk loolu dafa xaraama lekk waaye bokk na ci borom di xaraamal te nekkul affaire u lekk mooy waan tastaqsimu waaye suñu borom tabaaraka wa taala mooy ne wama zubiha ala nusub waa ji même bu ñëwee ci buntu euh, fii ci buntu xërëm bi ci daal di rendi bismillah daal di rendi sax loolu dañuy xam ne kii moom bu xaabakat bee ko def jinne bi lay borom dafa xaraama lekk waan tastaqsimu beneen boo xam ne xaraamal nañ ko ci yéen mooy waan tastaqsimu ngeen di ut di xam li leen borom bi sédd bil azlam yi di ko jaare ci li nga xamante ne moom ngeen doon teg di teg bi seet naan ay wa est-ce que baax naan baaxul voilà ñoom dañ doon def mooy rek genre euh, ay ay kii quoi di def naan ndax bu ñu warugoon a voyager jël ay kay bind ci naam ak déedéet waaw ak waa waaw ak déedéet yóbbu ko nag fa nga xam ne ca xërëm yaag yooyu di xool nag ak di pétaawloo façon yu mel noonu mooy bu benn bi génnee ne waaw kon mooy baax na bu nee déet nag ma ne déedéet wan moo waaye ngeen di jéem a xool daal li leen borom bi di xam-xam lu kumpa bëgg daal nga njëkki sa yow lan la ma borom bi defal nga dem seeti pétaawkat yi ak ñi nga xamante ne ñooy maamankat yi manuñ tus kon nag yooyu la yooyu ngeen di def noonu loolu it dafa xaraam kon nag affaire yaa ngi noonu le kon nag loolu ndax ñàkk de gëm li nga xamante ne mooy dogalu borom bi tabaaraka wa taala bay jël li nga xamante ne nii dem ci ñi nga xam ne ñooy buxaabakat yi ak njabarkat yi ñun ñu xoolal la yow sa wërsëg fan la nekk mu ngi noonu le ak tamit bu ma waree tukki au lieu nga daal di wàkkiirlu ci sa borom tabaaraka wa taala nga ndax dina baaxam du ci loo xamante ne nii tegul dara loolu moom moom moom la suñu boroom tabaaraka wa taala di tere fii ne yooyu moom dafa xaram daalikum mu ne li ma fi tuddal leen fii yépp nag fiskun ak génn topp la lii yépp mooy képp kuy def yi ñiy lekk yàpp yu daganul yeeg ñi nga xamante ne ñooy dem di gis lu waateeg seetulakat yeeg ak gaay pittaawkat yeeg gaay nga xam ne nee nañ ñooy xool mbir yeeg wala di la seetal ak yooyu yépp ak di lekk yu daganul yeeg yooyu yépp ñooñu ay lan la ak génn topp moo tax ñoo ñépp ñoo bokk koy jikko yi nga xamante ne dañoo génn ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom nañ naal yawma ne tey nag tey bii nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wuute am ñu ne al yawma bii mu ci jublu bés bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam dugg keroog Makka di def ajam gi nga xam ne mooy aju tàggatoo gi lool benn la ñu ne loolu la saar bi laay bii ci la wàccoon moo tax mu ne al yawma tey am ñu ne déedéet bés bii muy wax ne al yawma mooy bésu Arafat loolu lay wax muy bésu Arafat am ñeneen ñu ne non jubluwu ci benn bés ne tay tay mu ñàng wala tay mu neex loolu jubluwoo ci ne tay c'est-à-dire que tay ñu ngi bésub àjjuma voilà kon loolu mooy kon àjjuma ji tay mu neex non da wax noon rek bu doon beneen bisit loolu ngay wax am ñu ne loolu kese la wallahu taala alam kon nag mu ne al yawma tay ya'isa alladina kafaru ñi nga xam ne ñoo weddi seen borom tabaraka wa taala de daal dinañuy désespéré wu ñàkk nañ yaakaar min diinikum ci seen diine ji mooy delluwaat leen ngeen nekk ñoo xamante ne nii <coughs> ngeen nekk ñoo xamante ne nii ngeen nekk <coughs> ngeen nekk ñoo xamante ne dangeen di dellu ci diine jii ngeen nekk génnaat ci nekk ay yéeféer comme ñoom loolu moom daal dinañ ciy désespéré wu léegi nag loolu la léegi nag mooy parce que keroog ñu ne bésu duggu Makka beroog bi muy aj ndax dañoo gis ne yuu yonent bi saatu salaam moom moom na Makka ubbi na ko yaa ñaari at beneen at mi mu yónni Seydina Siddiq at mii radiyallahu anhu mu dem jiit aj at mii mu ñëw aj ñoom nag ñu désespéré ne yuu ña ca nekk yéeféer ba léegi ci arab yi ne c'est fini kii moom mënalutuñ ko dara loolu benn wax la am ñu ne ya ya'isa alladhina kafaru mooy ñi nga xam ne weddi nañ seen borom de daal dinañuy désespéré wu ñàkk yaakaar min diinikum mooy ci seen seen diine ji yàqal leen lislaam bi seen sóobuwaay gi seen tërwaay seen tëralin wi seen seen seen lii leen fi borom bi tabaaraka wa taala daal di tegal de ñoom daal di nañuy désespéré ngir yàqaat l'islam voilà ba lislaam nekk loo xamante ne nii dañ koy déjjati dootu fi am lool moom ñoom daal di nañ ci wu waaye nag ñoom lu ñu désespéré wu désespéré wu du tee dinañu jéem quand ngir fay lislaam moo tax suñu boroom tabaraka wa taala ne woon wala na gis nga yéeféer yi du ñu deñ yuqaatiluunakum di xare ak yéen di xeex ak yéen ci bépp domaine nag ci wàllu xare ak ay ay arme waaye ci wàllu média yi nga xamante ne wàllu économique ci wàllu koom-koom ak yépp xattaa tarudduukum ba ni nga xam ne ñoo xattaa yarudduukum ba ni nga xam ne noonu lañ leen di delloo an diinukum ngeen bàyyi seen diine yi ni sata'u bees ko manoon waaye ñoom ci seen bopp xam nañ ne manuñu ko waaye nag dinañ jéem moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ci xadiis bi nga xam ne moo nekk sax imaam muslim bu mawlaana ibn abbaas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne inna shaytaana gis nga shaytaane ci boppam ya isa moom désespéré wu nañu koy jaamoo fii di jaamu xërëm yeek moom ci jaziratul arab ci réew mii nga xamante ne mooy goxu arab yi nii le péninsule arabique loolu la péninsule arabique loolu moom daal dina ciy désespéré wu waaye nag moom désespéré wul mooy ñàkkul yaakaar tamit mooy di yàq seen diggante voilà loolu moom lu mu ci mën a am dina def kon nag loolu la moo tax gis nga gaa yi di nga xam ne jullit ñi mooy rek la yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon ne ñaan naa borom bi ñetti mbir mu may ma ñaari tere ma beneen bi mooy mu sëmbërtal ñenn ñi ñuy ñam ah ba sa ba'd voilà yudiqa ba'dakum ba sa ba'd muy ñamal leen li ci yéen mooy tartaru mbugalu ñeneen ñi seenu ay nga xam ne loolu moom mooy seytaane moom loolu moom désespéré wu ca moom mooy daal di yi noonu lay def nag ba daal di lay génne fexe gaal li nga jàpp keneen ki yéefér te xam na ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ne bés boo nee sa bokk jullit yow yéefér nga mooy am na kenn ci yéen koo xam ne moom moo ci dellu moo ci dugg kon nag affaire yaa ngoog Iblis noonu lay jaare gaa yi wal iyaadu billah nag waaye yoon yow ma yayisa ñoom désespéré wu nañ waaye du tee ñuy jéem quand même comme ni Iblis doon jéeme di yàqal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba muy julli ak képp ku baax rek dina la fexe yàqal ba mu des Seydina Isa ibn Maryam alayhi salaatu wasalaam ndax li yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon la ay la waajuram wa tuddoon ba muy judd looloo tax moom mën lu ñu ko dara kon nag affaire baa ngi noonu le mu ne nag loolu la falaa tax sow shawhum kon nag yéeféer yii nga xam ne ñoom désespéré wu nañ lii ñuy def nii yépp xam nañ ne boo ñoom ci seen bopp bu ñu toogee xalaat xam nañ ne xeex gi ñuy xeex lislaam du leen mener à rien mais nag il faut ñu def parce que quand même la gloire de leur pays ak tamit bon opinion bi xamal ne la ñoom bàyyiwuñ noonu rek affaire bi xew ñoom jéemoon nañu quand même l'histoire retiendra que le président diw moom il avait fait ses efforts li mu defoon ngir mën a contenir la vague de l'islam loolu moom def na daal ngi man waaye loolu kese la ngir seen way des ndax gëmuñ yow yawmal qiyam kon nag waale fala taxshawhum kon nag comme que ñoom désespéré wu nañ lépp luñ man moo yàq seen diggante léegi fexe leen nag loolu nag ba buñ yàq seen diggante tax fala taxshawhum ta bu leen leen ragal waxshawni ta ngeen ma ragal man dong man sama borom tabaaraka wa taala yéeféer yii bu ñu leen teree jaamu seen borom ñoom gëmuñu seen borom te tamit ñoom désespéré wu nañ ci yàqal leen léegi nag yéen nekk leen ci li ngeen ne seen discours yeeg seen embargo yeeg bu buñ tax de ngeen ragal ne du ngeen jaamu seen borom du ngeen doxal sama yatte yi ma wàcc ci alquran ndax lan ñoom ñoo tax loolu mu ne bu leen ko def defalaa taxshawhum ngalla waay bu leen leen ragal